أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil saalisi wal xamsiin ba'dal mi'a baabu jawaazi al-bukaa'i ala al-mayyiti bighayri nadbin wala niyaaha ah, kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ chapitre cent cinquante-deux jeexaloon ko hadith neuf cent vingt-quatre mu ne woon wa an Usaama ibn Zayd radiyallahu anhuma annahu qaala arsalat ihdaa banaati nnabiy sallallahu alayhi wa sallam ilayhi tad'uuhu wa tuxbiruhu anna sabiyyan lahaa aw ibnan fil mawt walillahi alhamdu wal minna comme niñ ko yëgle woon war a gis eh, li nga xam ne moom moo ci tegu moom li nga xam ne moo tegu muy chapitre cent cinquante-trois muy téeméer ak juróom fukk ak ñett mu ne baabu buntu jawaazi possibilité al i jooy alal mayyiti ki nga xamante ne nii mooy ki génn àddina bi ghayri nadbin waaye nag mu bañ faa nekk naan day tudd baaxi waa ji bay wax lu ëpp waaw wala niyaaxa eh, waaye it mu bañ a am yuuxu mu bañ a am li nga xam ne mooy ak yuuxu kon ginnaaw bañ gisee ci suñu jotaay bi ñu génn chapitre bi nga xam ne moom lañ génnoon lay wax ka nga xam ne moo teewee kay génn àddina ak waa loolu la ñuy wax lan lañuy ñuy ñaan lan la ñuy dagaan euh, li nga xamante ne nii mooy euh, seen borom tey nag mu des bu loolu xewee ba noppi a ah, nga xam ne way ñooñu waa ji génn àddina seen xol day tooy lool fees lool ba lu bari ci ñoom seeni rongoñ di tuuru waa yooyu nu muy deme sariya ne la bàyyiwuma la ci noonu xattaa loolu il faut lépp tegu ci li nga xam ne mooy sunna mooy njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax mu tudde mu samp bunt bi ne la jooy sa mbokk sa xarit sa jege ñaale bu génn àddina loolu lu sharia yoonal la waaye nag mu bañ a nekk nag wax yoo xam ne waxoo pël la de an nadbu buñ naan waa ji eh, yandubul mayit mooy mu ngi wax ay maxaasinam waaye nag yemul ci wax maxaasinam kese mooy ay yu baaxam waaye day nekk ba ëppal ci nag waaw di wax yoo xamante ne nii wax dëgg yàlla nag ah, yiñ doon wax yaay yow mi nekkoon sama asamaan ak sama suuf waaw yow mi nga xamante ne yaa doon dundal picc yi nga xam ne ñooy naaw ñooy naaw ca ah, a ba waaw tey dundal jën yi nga xam ne ñu ngi ca géej ga yooyu yëpp nag ëppal la nag waaw kooku mooy Allah waaw bu jooyi duggalul lool daal wala niyaaxa wala di yaxawa ko yuuxu waaw loolu moom bu dul loolu rek loolu lu mën a nekk la wallahu taala alam léegi al daal di am lu mu dugal fii ay kàddu laata muy ubbi bunt bi indiwu fi alquran ci kanam waaye ay wax am yu muy leeral d'abord mu ne mu ne am man niyaaxatu ndaal li nga xamante ne mooy an niyaaxa am man niyaaxatu daal li nga xamante ne nii mooy yaxaw ay cri waaw waaw fa xaraamun waaw loolu moom dafa xaram <laughs> mu ne saw wasa yati te dina ñëw fiiha babun fi kitaabi nahyi insha allah mu ne nag te loolu di wane dafa xaram dina ñëw ci téere bii ci Riyaad bi man mii daal imaamu Nawawi rahimahullah sampal naa ko buntu ci téere bi nga xamante ne kitaab ba nga xam ne mooy wax mbir yi nga xam ne dañ koo xaraamal dañ koo tere muy chapitre trois cent deux mu tudd ko baabu tahrim an-niyahati ala al-mayyit wa latm al-khaddi wa shaqq al-jaybi wa natf ash-sha'ri wa halqihi wa ad-du'a bil-wayl wa ath-thubur waaw foofu lale na dinaa gën dugg ci détails yu lii liyaaxa moo tax it ñu ne tam duñ ci yàgg noonu parce que sampal na ko buntu ci kanam sauf ko mooy chapitre trois cent deux ñun ñu ngi cent cinquante deux mooy des na ci kanam tàmbalee ko xadis mille six cent cinquante sept foofu moom buñ fay àgg fay di commencer <laughs> feetu <laughs> waaw <laughs> waaw allahu akbar mu ne dina ñëw noonu wa sayati fiha dina ñëw ci wàllu yuuxu ak yaxaw ndax nit ku génn àddina fiiha baabun defal naa ko dina dikk baabun bunt boo xam ne fii kitaabin nahyi ci téere boobu nga xam ne falaa def yi nga xamante ne nii moom lañu ñu aaye mu daal di koy dajale foofu ngir nag ki nga xam ne daa bëgg a dem ci tool yii di toolu nit ñu sell ñi boo ci bëggee am ay ay ay ay ci tool yi di fa nekk di fa fooy téefoo ko meññeefu ah daa am yoo xam ne nag moom foog nga mel ko nag waaw waaw daa am yoo xam ne dañ koy tere waaw ma takkal la ko fii ba nga xam ko waaw ci riyaad bi mu leer fi naññ léegi nag waaye loolu c'est pas notre sujet pour l'instant al imam dane la foo fële moom bu ñu fa ñëwee lii dina fa ñëw dinaa fa indi ëwsal naa ko buntu te wax nañ la ko mu ne kon kon niyaaxa kon taxul jarul ñu ci wax mu ne kon lool en tout cas dafa xaram fu am man niyaaxatu fa xaram waaw ay lallalalalalala yuuxu waaw wlll waaye bu ma jam nangam ak nangam dóorum yo xaw yooyu moom dafa xaraam moom parce que di ko génne àddina waaw te loolu dina ko leeral insha allah lañ ko am mu ne wa amal buka kanta jooy nag jooy fa jaat ahadithu bin nahyi anhu mu ne am nay xadiis yu ñëw di tere jooy wa anna yi mayyita ki nga xam ne mooy ki génn àddina yu yu'adabu des na ko bugal bi bukaa'i ahle ci li nga xamante ne nii mooy ci jooyu ay ñoñam waaw bi bukaa'i ahle ay ñoñam wa hiya mu ne lool nag mutaawwala waxu yonent saa boobu lu ñuy dëggandale lu ñuy interpréter la aw mahmula wala boog ñu yen ko ala man awsa bihi mooy nit ki nga xam ne moom dafa joxe woon dénkaane na bu ma deewee moom na yaxaw yi tas na jooy yi bari waaw bés boobu ku leen gis rek ku baru la jooy sax jooy jooy leen <laughs> waaw bu ngeen amul bu ngeen manu la jooy utal leen ba ñu ma jooyal sama dëj sama dëj bëgguma dëj yu dëj waa yow dëj yu xew yi yooyu nga xamante ne safuñu bay sàppi <laughs> walla iyaazu billaah ah man sama dëj na xumb waaw waxoon naa leen fan <laughs> moom maa ko dégg moom <laughs> gaa yi demoon benn dëj ñoom ay ndënd lañ yóbbaale war xaw moom lañ fa fekk waaw la hawla wala quwwata illa billah ma dégg sama grande sœur di ko wax <laughs> di ko nettali <laughs> dañee diwle ñoom ñu di côté woow ci ay ci koñ ba xëy di seen dëjub maam ba ak ah, woon xumbo waaw ndax nee nañ seen maama ne leen moom moom dëjëm moom moom moom moom na sax moom waaw moom bu faatoo moom dëj ba na xumb na neex moom gaa yi tamit defalee ko niñ ko bëgge moom waaw yóbbuy tamaaki ay ndëndëki lu nekk waaw dëj ba saf lool nee nañ wal iyaazu billaah ko ku mel noonu la mooy yow yaa dénkaane gaa yi di la jooy mu ne xanaa ci ki kooku moo tax ñu mel noonu la yeneen saa salaam mën nañ koy yooy que ne aji faatu ji dañ koy mbugal ci jooyu waa ñoñam waaw voilà moo tax mu ne loolu lu ñu mën a gëndale la interpréter ko wala ñu yenn ko ci ki nga xam ne moom moo ko dénkaane waaw moo digal bu ko digalul ñëpp it mu am ñu ko digal ne bu ma deewee na ngeen ma jooy bu baax waaw mu ne wan nax yu kantaa tere gi nekk ci tere jooy innama huwa anil bukaa alladhi fihi nadbun aw niyaaha waaw mooy eh, li nga xamante ne nii mooy jooy yi nga xam ne li ko waral mu ngi tukkee ci li nga xamante ne nii mooy nadb waaw mooy ki nga xamante ne nii di ah di jooy nan na di wax waaji liñ doon wax sànk yaay sama sama sama nag suuf nangam ak nangam <laughs> waaw aw ni yaaxa wala yaxaw <laughs> léegi nag loolu lay loolu yooyu la de façon yooyu la mu ne wa dalilu lan mooy wane ne kon jooy bi lool ci yooyu la yone saa saa wax mu ne ndax taktal bi ala jawaazil bukaa'i kene moom mën a nekk jooy ku génn àddina bi gayri nadbin te nekkoo di def yi ñu wax léegi wala eh, niyaaxa hmm? eh? loolu moom bu dee eh, ah, moom moom ndax li koy wane daa bari waaw yuy dalil yuy wane ne possibilité jooy ci loo xam ne bu nekkul ci yi ahadisu la koy wane ay ahadis la ay hadis kasiratun yu bari minha bokk na ci waaw lii la euh, al imaamu Nawawi rahimahullah daal di indi ci kanamu bunt bi di leeral kon ci wàllum yaax nee na dina ci gën ñëw kantaa jooy bi leeral na la ci gàttal ne la jooy daa am jooy am waaw jooy ci boppam yoneen saa saa nee na néew bi dañ koy buggal ndax ay mbokkam ñu koy jooy ay ñoñam mu ne joolu nag dañ koo mën a gëndale maa ñu yen ko ci ki nga xam ne moo ko digle woon ne bu ma jooy bu ma deewee na jooy yi bari na ma ko képp kuy sama mbokk jooyoo ma baalu ma la ko <laughs> yal na bu ma dajee yow yow mal xiyam <laughs> ainsi de suite <laughs> waxi jaahil yooyu waxi riiraakoon yooyu waaw kooku la wax waaw wala mu nekk loo xamante ne nii eh, di jooy jooy yoo xam ne ne waa ji waaw ah, moom daal moo ma yoruloon lim moo ma doon defal lu nekk waaw moom kay budul woon moom torox naa bu yàgg budul woon ak moom nangam ak nangam bay wax yoo xam ne demewul noonu waaw <laughs> waaw di tudd rek yow mi nga xamante ne yow mi nga xamante ne yow mi nga xamante ne dinañ gis surtout ca buntu bële buntu bi ñëw ci ba mu wax noonu trois cent deux <laughs> Seydina Abdallah ibn Rawaha looloo ko dal nga ne ma ne ah mi faatu woon Mu'ta bi ñu doon fan yee troisième des trois généraux <laughs> Seydina Abdallah ibn Rawaha nijaayu Seydina euh, al-Bashir an Nu'man ibn Bashir <laughs> bi mu daa feebar benn feebar boo xam ne gars yi dañu foogoon day dem laabisiina day dem day dem allah day dem mbokk yi tiim ko kay doo euh, sœur bi Amra bint Rawaha di yaayu Seydina Nu'man Seydina Nu'man moo nettali xadiis bi <laughs> waaw waaw di wax yu mel noonu quoi léegi gis nga bi mu xawee ximmaliku léegi affaire bi xam nga euh, malaat même kii waaj a faatu day am phase yu mel noonu day jékki ba gaa yi foog ne euh, kii de moom xanaa moom léegi moom wir na moom waaw ndekete yoo affaire yi daal ay phase mais bii nag moom nekkuloon li koy faat quoi waaw parce que bi la doon jooy naan waa jabala waay waay naa sama montagne waay waaw ay waay ki nekkoon montagne ci man loolu waxin la buy wane ne <laughs> waaw mooy kii nga xamante ne nii lépp ni ma tiime woon lépp moo ma koy defal ker moo may léppal daal xéewal yépp lu mel noonu quoi ay waay léegi nag <laughs> mu ne saa euh, bi mu ximmali ko mu ne ko mu ne mu ne sœur bi quoi Seydina Abdallah ibn Rawaha radiyallahu anhu mu ne ko gis nga amul benn wax boo dul woon wax di tiimee di wax sa yi lu dul ne am na malaaka bu ma naan <laughs> malaaka bu ma naan ah oui yow ni nga meloon yow ah ni nga meloon nga meloon te yoon xam ne loolu lañ ngay wax di wax wax yu woo xam ne danaan la borom bi da ko kii eh, naan ko eh yow ni nga meloon kii li muy wax noonu nga meloon <laughs> waaw voilà waay ah qutbul aqtaabi waay ay waay jële dem na waay boroom xam-xamu boroom xam-xam yi te wax lu la neex loolu da koy sonal rek gaa yi ko hé yow lii kii di wax noonu nga meloon waaw <laughs> moo al imam an-Nawawi mu ne lu dul loolu waaw kon nat bu bu ci nat bu amul wan yaax ak ay yaxawa ki yuuxoog waxi saali jooyoog ay woy man dee naa waay man fu ma jëm ak waaw man de torox naa waaw ay waaye tey ma torox lool mooy niyaaxa gi niyaaxa gi lu yuuxu gese waaye daa ànd ak wax yoo xam ne wax yu wax yu exagéré la ci côté yu mel noonu waaw torox naa waay waay lu dund di jariñati waaye <laughs> wax yu mel noonu lool bu ci amul loolu moom façon euh, jooy yooyu kenn terewu ko euh, te mu ne xadiis yu bare ci rot bokk na ci léegi nag al imam indi fi kàmbalee xadis neuf cent vingt cinq ba neuf cent vingt sept muy trois xadis la indi ci buntu bi kon neuf cent vingt cinq mu ne an ibni umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam aada sa'd ibn ubadata wa ma'ahu abdurrahman ibn awf wa sa'd ibn abi waqqas wa abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhum فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا ويرحم وأشار إلى لسانه muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz mu tàmbalee bunt bi chapitre bi wax la kon li muy indi nii mooy xadiis yi nga xam ne dañuy wane ne jooy yi nga xam ne moom lañu xaraamal du façon jooy yi waaw wax na la yiñ xaraamal mooy am nat boog ni yaaxa waaw yaxaw yeeg fu ma jëm ak tay deew ak hoho xaddina yaqu na waay ndax diw dem naay déet saay yooyu <laughs> yooyu <laughs> yooyu lañ bu dul lool rek jooy moom kenn terewu ko léegi mu an ibni Umar li koy wone premier hadis hadis ibni Umar neuf cent vingt-cinq mu ne mu ngi jële ci doomi Umar ji di Abdallah ibni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma anna rasulallahi ken ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa aada dem na seeti ah kitaabu la lañ nekk iyaadatil marid mu ne aada dem na seeti Sa'd ibn Ubaadata Seydina Sa'd ibn Ubaada yeneen saa saam aka bari lim doon dem ci moom xam nga gisoon nga xadiis Seydina Usaama bële dañ fàttale woon taay la gisoon nañ ko fi ci Riyaad bi <laughs> bi yeneen saa demee mooy possibilité nuyu ay jullit yoo xam ne mbooloo moo xam daa may jullit ay yéefir ak mushrikuun yooyu waaw boobaa doone yoo oh, moo kon du nuyoo déet boobu gis nga ba muy romba euh, naafiq bu yiis bi temps yooyu avant Badar la woon dugg duggaguloon ci l'islam nee na te mosu see dugg sax mu Abdallah nu bay naan ko euh, sa poussière la tuxabbiru naa quoi waaw bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu poussière ak sa mbaam nii quoi li ngay wax am na dëgg dëgg la rafet na dara gi nu koo rafet waaye del nekk foofu bañ ñëw fekk la waaw waliyasu billah boobu kan la doon dem Seydina Sa'd ibn Ubaada bi la doon seeti keroog yi gis nañ ko fan yee rek yeneen saa salaam demoon doon ko seeti allahu akbar ndaw ndaw ndaw jaroole waaw dafa dem bii nag dafa dem parce que Sayyidina Sa'd ibn dafa feebaroon sangu waa Banu Saa'ida ah bokku ci seen sang yi ah, wa ma'ahu te keroog bi yeneen saa salaam di dem mu ngi àndoon ak ci saxaabaami Abdurrahmaan ibn Awf Sayyidina Abdurrahmaan ibn Awf ah, az-Zuhri radiyallahu anhu wa Sa'd ibn Abi Waqqas ak nijaayam Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas Malik ibn Uhayb radiyallahu ta'ala anhu wa Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud ibn Ummi Abdin radiyallahu anhuma ñii la àndaloon mu ne fa baka rasulullahi waaw yonent ma sa sam ba mu ñëwee sa daal di jooy dinañ ci eh, yeneen eh, ci taxrij bi que ne fii am na tënk tuuti ci histoire mais dinañ ci gën a ñëw fa baka rasulullahi waaw ndax laata muy jooy am na lum laajte ba pare fa baka rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam daal di jooy falamma ra al qawmu bukaa rasulillah sallallahu alayhi wasallam bi nit ñi mooy ñoom ñii mbooloo mi Abdurrahman ibn Awf saydna Sa'd ibn Abi Waqqas ah, saydna Abd ibn Mas'ud radiyallahu anhum bi ñu gisee yeneen saa sallam di jooy ah ba kaw ñu daal di jooy waaw fa qaala yeneen saa sallam ne ala tasma'un ne xanaa déggu ngeen waaw inna allaha waaw yëg leen ne inna allaha borom bi yàlla laa yu'adhibu du mbugale bi adab bi dam'il ayni waaw rongoñu bët kese loolu du yàlla bi ci mbugal parce que nit da koo teg njàqare wala musiba ay rongoñam tuur loolu yàlla bi ci mbugal nit wala bi huznil qalbi waaye yàlla yi du mbugalaate mukk parce que sa xol daa triste daa jàq parce que tey piis wala yàlla teg borom bi du la teg loolu ndax loolu la bëgg a gis ci yow jàmm waaw on naa la ñu xamul nag ñooy daan ay comme li ñu waxoon jotaay bee beesu non c'est nag borom bi yow jaam bi da war a gërëm quoi nekk la station de riba quoi lépp lu yàlla def na la neex ba moo tax yu metti yooyu sax ku la gis day foog na ci feet nga nekk déedéet yow loolu waxoon nañ ci jarul ñu ciy taxawaat kon mu ne walakin waaye li am ba des yu'adibu dina buggal nag bi hada ci lii aw yarham wala rek mu yërëm ko ko defit nee na am di ibnu Umar nee na yeneen saa saam daal di joxoñ li nga xamante ni mooy wane làmmiñam mooy borom bi nag bu dee làmmiñ mooy la ngay wax parce que jooy yi bu dee jooy kese te du yaxaw euh, euh, te du boole woo ci ay ay ay ay ay ay wax yoo xam ne ci wàll yu baax yu du dëgg la wala ci wàll yoo xam ne yu bon yu du dëgg loolu moom garaawul waaye bu ko yooyu rek boo ko xasee def nag walakin bu waaye nag borom bi dina mbugale nag bi hada ci lii wane làmmiñam waaw ci la wax yu garaaw yi di amee waaw waaw ki gën ci kaw suuf génn naa àddina te du yonent bi sallallahu alayhi wasallam xanaa jamonoom nga bëgg a wax te loolu sax kan moo la ko wax kan moo la ne jamono jooju moom moo fi gën yow li nga xam yàlla si ñu yi nga xam ne borom bi fu ne la leen ba nga xam ne kii moo fi gën yow waaye yow doo wax loola <laughs> yooyu yëpp ay waxu exagération la waaw Ah, yenn boo waxul nag lu jaaduwul borom bi mën na la cee topp ci maadu teem bu la seetaanee mën na la cee mbugal aw yar xam wala boog ci yërmandeem mu daal di lay yërëm jéggal la lool waaw mu ne washara ila lisaani mu joxoon jëme ci eh, làmmiñam mu ne muttafaqun alayhi hadis bii daal imamaani al Bukhari ak al imaamu Muslim Abul dal di nañ koy bokk solo hadis bi war na ñëw mille six cent treize ah bul fàtte sànq waxoon nañ la ci wàllu buntu boobu la mooy baal imam di wax trois cent deux hmm? foofee fële lay junju ne xadis bii de eh, day ñëwaat ca trois cent deux muy xadisu sayyidina ibn Umar radiyallahu taala anhuma léegi laaj bu njëkk ginnaaw biñ gisee xadis bi ñuy ci gàttal léegi mu des waaw est-ce que al imaamul Buxaari al imaam Muslim ko ñoo ko solo ñu ne la déedéet hadis bi seen sëriñ al imaamu Ahmad ibnu Muhammad daal di war na koy solo na ko noonu solo na ko al imaamu Abu Dawud waa sunan eh, arba ñoom ñépp ko solo ba mu des ibnu Maaja rawaahul jamaa illa ibnu Maaja voilà mooy imaam Abu Dawud solo na ko al imaamu at-Tirmidhi ak al imaamu an-Nasaa'i wa rahmatullahi ala al-jamii al imaamu al-Bukhari rahimahullah indi na ko ci ñetti bërëb hmm. waaw ah. allahu akbar allahu akbar ah, allahu akbar allahu akbar waaw ah. léegi mu ne kon nañ jël kitaabul janaa'iz baabul bukaa'i inda al-mariid mu ne haddathanaa Asbagh al-imaam Abu Abdillah al-Bukhaari mu ne nettali nañu Asbagh di Asbagh ibn al-Faraj ñu ngi ko doon tudd keroog <laughs> taalibe imaamu Malik mooy Maliki moom la Yahya ibn Ma'in doon wax naan amul kenn ci mbindeefu yàlla yi ku gën a xam abiyu imaamu Maliki da koo xam mas'ala mas'ala ak kañ la ko wax ak kan moo ci wuteeg moom allah waaw bi ñuy wax ci wàllu yaa yi nga xam dañoo tàmm rek ñoom lu ñu miinul rek ne daa xaram waaw daan fii mu ne nit ki soxnaam voilà yu mel noonu ba di euh, laal awraam ak ak làmmiñam ak yooyu lu ci nekk gaa yi daal la barke tubaab bi ma ne day wax lu ko neex moom daa wax li mu xam asbax mii dana ko doon wax ne lool mën naa nekk te imaamu tir euh, al-Qurtubi moo ko tudd ci biir tafsiram bi ne asbax ko wax voilà kon te asbax jamonoy imaamu Maalik mu ngi doon dund waaw waaw sauf que daa daa yéex a toppatoo fi yooyu kese te mu ngi nii yëngali Yahya ibn Ma'in wax tëruñu imaamul Buxaari bu mag la waaw bu mag a mag a mag bokk ci kilifaay Maliki yi rahmatullah moom Asbagh ibn al-Faraji te ku takkoo woon la ak ki nga xam ne mooy ima taalib imam Malik euh, bu mag bi muy ibn Wahb di Abdallah ibn Wahb al-Misri rahmatullahi alayhi waaw moo gënoon a màgg imam Abu Hatim nee na ar-Razi moo gënoon a màgg ci ashaabu ibn Wahb ñi nga xam ne ñooy àndandooy Abdallah ibn Wahb rahmatullahi ala al-jamii mu ne an ibni wahbin moom ci moom lu jële muy asbax jële ci ibni wahb di abdallah ibni wahb ibni muslim al-qurashi abu muhammad al-fihri mawlaahu al-misri rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarani amr mu ne ki ma nettal mooy amr di amr ibn al-harith ibn yaqub ibn abdillah al-ansari mawlaahu abu umayya al-misri al-faqih rahmatullahi alayhi an sa'id ibn al-harith al-ansari mu jële ci sa'id ibn al-Harith ibn Abi Sa'id ibn al-Mu'alla ah, al-Ansari al-Madani al-Qadi juge la woon rahimahullahu ta'ala ah, an Abdillah ibn Umar moo ko jëlee ci Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza ibn Riyah rahmatullahi radiyallahu anhuma annahu qaala ishtaka Sa'd ibn Ubada te bii nii version bii lay indi chapitre 302 mu ne ishtaka dafa wopp Sa'd ibn Ubaada Sa'd di doomu Ubaada shakwaan lahu benn daa tawatoon fa ataahu nabiyyu yeneen saa sallam dikkal ko sallallahu alayhi wa sallam ya'uuduhu di ko seet si ma Abdurrahmaan ibn Awf mu nga àndoon ak Seydina Abdurrahmaan ibn Awf wa Sa'd ibn Ubaada wa Sa'd ibn Abi Waqqaas di eh, nijaayam bi Sa'd ibn Abi Waqqaas wa Abdullah ibn Mas'uud radiyallahu anhu ak Abdullah ibn Mas'uud falammaa daxala bi yeneen saa sallam duggee fa wajadahu fii ghaashiyati ahlihi fekk mu ngi woon ci ginaaru koma mbir mi taral ko lool benn bi xaasiyati ahli mooy nit ñi dañ koo wër ay ñoñam jege ko lool waaye fële ci riwaay imam muslim bi dinañ ko gis gën na leeral ne loolu tamit mooy eh, eh, ci eh, moment yi nga xam ne feebar bi da koy sonal ba mu mel ni ko absent nekkatu fi voilà léegi ne ci loolu la ko fekke fa qaala yoneen saa sam aksi ne qad ne dafa génnaa dina qaalu mbokkam yi ne ko lay laa ya rasulallah ah dafa ko de yow ndawal yàlla saa sallam fa bakan nabi yoneen saa sallam daal di jooy fa aw ra'aw qawmu buka an nabi voilà mu ngi nii lii nag la ah ah mooy yoneen saa sallam bi mu ñëwee la ma loon wax ne riwaay bi waxu ko mooy bi mu ñëwee dafa dugg si ah di laaj ne a qada waaw ah, qad qada dafa dafa dog dafa dog mooy gañu na gana génn na àddina ñu ne ko déedéet yoneen saa salaam léegi nag mu jooy bi nit ñi gisee nag muy jooy ba kaw ñu commencé jooy fa qaala alaa tasma'uun inna allaha la yu'azzibu bi dam'il ayni wala bi huznil qalbi walakin yu'azzibu bi haadha wa ashaara ilaa lisaanihi aw yarham wa innal mayyita waaw lii da ko cee teg côté bii imaamu Nawawi rahimahullah wa inna al maytata ki nga xam ne moo génn àddina yu'azzabu def na ko mbugal bi bukaa'i ahlihi alayhi voilà ci jooyu ñi nga xam ne ñooy ay ñoñam ci kawam mu ne wa kaana Umaru radiyallahu anhu yadribu fiihi bil asaa wa yarmi bil hijaara wa yahthi bit turaab mu ne de Seydina Umar ci boppam da doon yoru yatam ñi nga xam ne dañ doon jooye nii da leen ko doon dóor waaw waaw yadribu fiihi bil asaa doon ci dóore bantam ba wa yarmi doon ci xaaj ñenn ñi bu <laughs> ngeen gisee ñu koy def wa yaxti bi turaab di leen sotti suuf tamit bu gisee ñoo xam ne ñu ngi doon def nii kon loolu lu am am solo la Allahu akbar eh, kon am solo la Eh, la kon lii nii la ko indi léegi al imaam wax naa la indi na ko ci yeneen i bërëb al imaamu eh, al Buxaari rahimahullah <laughs> waaw benn bi Ibnu Umar ba mu koy wax eh, ci kitaabul janaa'iz baabu qawli nabi yu'azzabu al-mayyit bi bukaa'i ahlihi ah foofu ci buntu boobu. mu indi fa xadis bi eh, eh, fekk daa am benn doomu Seydina Usmaan bu génnoon àdduna Abdallah ibn Abdi Ubaydillah ibn Abi Mulayka mu ne tuufiyat ibnatun li Usmaan radiyallahu anhu bi Makkata wa ji'naa linashhadahaa wa hadarahaa ibn Umar wa ibn Abbaas radiyallahu anhum waaw léegi eh, mu wax lii xadis bu gën a gudd lii mais bon xam naa loolu dinañ ci dinañ ci mos a ñëw te ak dama gis ne taawee gi dem te dama dem ba ci biir rek benn nuance daal di ñuy dugg yàlla na nekk amanatan waaw ñëw ba kii rek ak nuance daal di ñuy daal di dugg kay waaw waaw insha allah. ah léegi kon nañ xool imaamu muslim rahimahullah moom ni mu gonde al imaamu abul husayni moom du moom nga day boole indi na ko ci kitaabul janaa'iz baabul bukaa'i ala al mayyit ak kitaabul janaa'iz baabun fi iyaadatil mariidi ah, ak kitaabul janaa'iz baabul mayyiti yu'adhabu bi bukaa'i ahlihi alayhi ah, ainsi de suite al imaamu muslim abul xusayni rahimahullahu taala comme bu ibnu bu abdallah abu abdillah al buxaari bi rahimahullah indee na ko noonu léegi mi nga xamante ne nii ah, bi voilà. kitaabul janaa'iz baabun fii iyaadatil mariid mu ne wa haddathanaa Muhammad ibn al-Muthannaa al-Anazi al-imaam abu abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaaj mu ne te nettal eh, nettal nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn al-Muthannaa al-Anazi sëriñ waa kutubu sitta di ki nga xam ne mooy az-Zamin Muhammad ibn al-Muthannaa ibn Ubayd ibn Qays ibn Diinaar al-Anazi Abu Muusaa rahimahullah qaala mu ne haddathanaa Muhammad ibn Jahdam mu nekk ñu nettali mooy Muhammad ibn Jahdam di Muhammad ibn Jahdam ibn Abdillah Saqafi mawlaa Abu Ja'far al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathanaa Isma'il wa huwa ibn Ja'far mu nekk ñu nettali mooy Isma'il Isma'il ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zuraqi mawlaa Abu Ishaq ibn Abu Ibrahim rahmatullahi alayhi an mu ne an Umara yaani ibn Ghaziya mu jële ci Umara mu ne mooy ibn Ghaziya di Umaara ibn Ghaziya ibn al-Haaris ibn Amr ibn Ghaziya ibn Amr ibn Tha'laba ibn Khansa ibn Mabdhul ibn Ghan ibn Maazin ibn an-Najjaar al-Ansaari al-Maazini al-Madani rahimahullahu ta'aala an Sa'iid ibn al-Haaris gis nañ ko sànq ibn al-Mu'alla ci riwaaya Imaam al-Bukhaari an Abdillah ibn Umar radiyallahu anhumaa gis nañ ko annahu qaala kunnaa juluusan ma'a rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam idhaa jaa'ahu rajulun mina al-ansaar voilà da fii bi tax wi gën a am solo tamit am beneen njariñ mooy day wone lan yeneen saa san nan la xamee ne Seydina Sa'd ibn Ubaada feebar nag nan la demee mu ne dañoo masa nekk toog fa yonent bi alayhi salaatu wassalaam is ci noonu rek al-Fujaa'iyya su soudain rek benn waay ja'ahu rajulun min al-ansaar benn waay bu jóge ci wàll ansaar dikkal ko fa sallama alayhi nuyu ko summa adbara al-ansaar yi da ko nuyu rek après wan ko gannaaw fa qaala rasuulullah sallallahu yonent sallallahu ne ko yaa axal ansaar ne ko yow mbokk wàll ansaar yi Tayfa axi Saad ibn Ubaada yëgoon na ne feebar na waaw léegi Ansaar yi bi ñëw nuyu ko dem wan ko ginnaaw rek mu ne ko waaw yow bokkul Ansaar ah ci mbooloo mi ne ko waaw sama mbokk mi Saad ibn Ubaada moom nu mu def fa qaala Saalih mu ne ah mu ngi yëgoon de waaw waaw moom rek ah mu ngi tane de fa qaala Rasuulullah yeneen saa salaam nag wax fa booba ne man ya'uduhu minkum ñam toogaloon ci saaba yi ne ana kan moo bëgg a dem ànd ak man monsieur kan mooy dem seeti ko ah fa qaama yoneen saa sa jóg waqum naa ñu daal di jóg ànd ci maahu wa nahnu wa nahnu bid'ata ashara ma alayna ni'aalun wala xifaaf wala qalanis wala qumus namshi fi tilka sibaahi hatta ji'naahu fastaxara qawmuhu min hawlihi hatta danaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ashaabuhu alladina maa après ci la lëlee amee fekk yonent moo ah, Abdallah ibn Umar hadis bii da ko fekke de xam nga ni mu waxee ne da ngay foog ne ñoom Abdurrahman ibn Awf Sa'd ibn Abi Waqqas Abdallah ibn ñoo ko fekke ñoom kese mooy dalaa bëgg a wax ña àndoon ak yeneen saa sam ñi wa ci gënoon a mu tudd leen te bu leen tuddee dugalaale nag ñeneen ñi doo doo boppam waaw ndax fii nee na yeneen saa kan mooy jóg seeti ko mu jóg nee na ñun ñu jóg ñu ngi nekkoon entre bid'ata ashar entre douze jàpp treize ba dix yooyu ci ay nit amuñu woon dàll amuñu woon benn chaussette buñ sol tellement dañoo ñàkkoon ay yére yoo xam ne da koy sol mu muur sa bopp bi comme ay façon jàllaabe yoo xam ne day tax naaj wi tàngoor bi moo wala ay ay ay ay xamis amuñ ci woon dara te ñu ngi doon dox ak suñu tànku neen ñi laa wax ci tàngoor wi suuf su tàng see ju Medina jee waaw ci noonu lañ doon doxe ba ni nga xam ne ci la ñuy accès moo waaw noonu la wax moom lañ doon doxle ba li xam ne ci lañu accès bi ñu accès yeneen saa salam accès ay ñoñom gis yoneen saa salam ñu ngi ko wëroon ñu daal di reculer ngir may yeneen saa salam ak ñi mu àndal ñoom ñu daal di jege Seydina Sa'd mi nga xam ne di ibnu Ubaada radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah voilà léegi euh, kon lii lu am am solo oh, oh, léegi kanta masala bale xam naa parce que euh, euh, na ko day xaw ko day xaw compliqué euh, mooy masala innal ndax lool ci hadis bi la bokk sauf que imaamu Nawawi indiwul côté boobu voilà te daa nekk masala bu siiw ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi waaye dama xamul xam naa dañuy wala ñu wala comme que hadith bi wala beneen benn affaire j'espère que loolu duma ko fàtte mais mais c'est pas sûr mooy mille cinq cent mille sept cent treize mille buy ñëw bi mu def ci niyaaxa yi damay ragal bu ñëwee ñu jàppoon ne hadith mooy hadith boobu nag jaaroon nañ ci lépp lu ñu saa waraanaa wax na nga dellu foofu te côté boobu day am solo mais mais tamit c'est pas c'est pas que Euh, ci buntu yi di ñëw dinañ ko ci gis waaw waaw dinañu ko mais bii nii c'était très euh, ndax ci wàllu jooy bi ñuy wax moo tax daal foog naa li gën mooy dañuy yemani bii bii di ñëw insha allah parce que dañu xaw a Ibrahim njëkk rek benn euh, xeetu gëmmentu bi ñu ko waxee daal di ñuy dugg waaw ragal nag nga dem ba ci biir muy gën a ngay dajant <laughs> moo tax xam naa insha <laughs> fay ñu jéggal ma waaye day yomb waaw noonu la eh, dañuy yem nii bii ñëw insha ñu jëlaat léegi xool riwaaya bi nga xam ne eh, mooy bu imaam muslim bi bi wax ci Seydina ibnu Mas'ud Abdallah ibnu Umar eh, doom ju jigéenu Usmaan boobu génnoon àddina bañ ñëw doon koro bi fekk fa ibnu Umar nekk fa ak ibnu Abbaas ak li dox seen diggante wax li dox seen diggante Euh, loolu dinañ ko gis insha allah ak masala boobu kenn aji génn àddina gi dañ koy mbugal ndax ci jooy yi ko ay mbokkam di jooy waaw masala boobu ak wute yi ci am loolu nag développé woon nañ ko ci siira bi waaye fu du ñàkk ñu taxawaat ci fii insha allahu taala jëlaale xadiis bi ci tegu Seydina Usaama bi moom moom lañ gisoon fan yi ne woon day ñëwaat moo tëjoon hadis bi eh, chapitre bi ñu génn muy neuf cent vingt quatre ñu doon fàttale bi ñuy tàmbali sànq boobu moo tegu ci hadis bii nii dafa la doon mujjee ñëw eh, kon bii di ñëw ñu daal dugg ci yooyu <laughs> amaana yooyu dinañu doy parce bunt bii moom dafa gudd bu surtout li ñu wax noonu moo tax daal mu gis ne amaana ñu gën mooy ñu daal di koy yemane ñi waaw ñaanalante ba beneen yoon insha allahu taala <laughs>